ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim waladh-dhaalliin innal laziina kafaruu sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyinaa wa mawlaana muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallahu tabaaraka wa ta'aala an qutbil aarifiin wa imaamil siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziina raabihiin amma ba'du ginnaaw biñ sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam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 ak yi nga xamante ne moom mooy waxu Maalikiyye ak Shaafi'iyye rahmatullahi alayhim ak wuute gi ñu wuute ci mbir moomu ak ñeneen ñi ñi ak ñu wuute gi ñu wuute ak ñi ci def rahimallahu al-jamii' gisoon nañu ci wuute tamit yi borom xam-xam yi wuute ci xadis bi nga xamante ne moom lañ ci gisoon mooy xadis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne dafa doon wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam salla bil madinati samaaniya sab'an wa samaaniyan az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'ishaa maanaam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ci madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam juróom-ñaari rakka ak juróom-ñetti rakka maanaam mu daal di boole ci juróom-ñetti rakka yi te te tisbaar ak takkusaan ci juróom ñaar rakka yi muy timis ak géemu boole leen julleendoo te loolu noonu mi ngi ko defoon maanaam ci gisoon nañu wuute yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi wuute rahmatullah ci ndax dañuy jàpp saahib hadis bi wala boog duñ ko jàpp wala boog wuute gi nga xam ne moom lañ moom lañ moom la ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhim te imam al-Bukhari rahimahullah li nga xamante ne noonu la ko gisee mooy li nga xam ne moom la ko jumhur gisee rahimahumullah te moom mooy ne jam suuri la maanaam boole la goo xamante ne boole ak melo la waaye loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñëpp ànduñu ci comme li nga xam ne noonu lañ leeraloon li wuute ak teqante li nga xamante ne ñoom ñoo ci am ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci baabun waqtul asr maanaam buntu bi nga xamante ne léegi nag moom mooy wax di leeral di tàmbali di wax ci wàllu waxtu ah, takkusaan gisoon nañ ci hadith sayyidina sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-asra wash-shamsu lam taxruj min hujratiha maanaam <coughs> ci riwaaya Anas ibn Iyaad rahimahullahu ta'ala mu jël ko ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam mu jël ko ci baayam euh, Sayyidina Urwa ibn al-Awwaam mu jël ko ci euh, tantam Sayyidati Aysa radiyallahu ta'ala anil jamii' mu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf daan julli tax te fekk jant bi génn tudd woon ci biir néegam maanaam mu daal waaye mu wax ne ci taaliq bi mu ne di wax ne qaala abu usama ah, an hisham min qa'ri hujratiha maanaam ne abu usama te moom mooy hammad ibn usama ibn zayd mu ngi koy waxee moom mu ngi ko jëlee ci ah, hisham ibn urwa ibn zubair ibn al maanaam moom riwaaya min qa'ri hujratiha la wax maanaam ci maanaam li nga xamante ne moom mooy digg néegam maanaam ci ëttu néegam bi maanaam génn jant bi génn gu ci woon gisoon nañ ci ba tey ci xadis boobu beneen xadis bi nga xamante ne moo moo jëlee ci imam ibnu ibnu Shihab az-Zuhri maanaam bële imam maanaam Hisham ibnu Urwa moo ko solo jëlee ko ci Urwa ibnu Zubayr fii nag ibnu Hisham ibnu Shihab az-Zuhri moo ko jëlee ci Urwa ibnu Zubayr ñu mu jële ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne yonent mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla al-'asr wash-shamsu fi hujratiha lam yadhhar shay'un min hujratiha maanaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa doon julli tàkkusaan fekk jant bi mi ngi ci biir néegam te feeñagu maanaam takkadeeram gi nekk gut loo xamante ne dafa muur li nga xamante ne moom mooy néegam bi loolu gisoon nañ ko ak gisoon nañu maanaa boobu te ba tey hadith boobu ba tey indiwaat na ko ci riwayat imam az-Zuhri waaye bi ñu weesu imam al ibn Sa'd ci la ko jëlee rahimahullah léegi nag mu ngi koy solowee ci beneen imam muy al imam ibn Uyayna rahimahullah mu jël ko ci imam az-Zuhri mu jël ko ci sayyidina imam sayyidina Urwa ibn Zubair ibn Awwam mu jël sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam te noonu euh, noonu la ko tamit euh, imaamu Malik tamit solowee jëlee ko ci imam az-Zuhri ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari tam noonu la ko solowee ak Shu'ayb ak Muhammad ibn Abi Hafsa ñoom ñëpp ñoom ñu solo xadis bi nga xam ne madaarul xadis bi maanaam moom mooy euh, al imam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ñu jëlem sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli salaatal asr wa shamsu taali'atun fi hijratihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na julli tis takkusaan fekk jant bi mi ngi fenk ci sama biir néeg bi maanaam mu ne lam yazharil fay'u ba'du nga xamante ne ker gi muuragul ba tey maanaam dellu seegul ba muur néeg bi ba tey maanaam loolu Euh, ci riwaaya yi nga xam ne moom mooy yu mujj yi ñu tuddi te mooy bu imam Maalik ak Yahya ibn Sa'id al ansar al ansari ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak euh, Muhammad ibn Abi Hafsa ñoom ñëpp dañoo wax ne wash-shamsu qabla an qabla te fekk jant bi maanaam mi ngi ci néeg bi laataa muy de maanaam muy dem ba euh, dal maanaam di di feeñ googu nag muy te muy li muy tekki moom mooy takkandeer bi dem maanaam ba muur néeg bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu walhamdulillah gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Barzat al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne Sayyaar ibn Salaama rahimahullah moom moo ko nettal ne moom ak baayam mooy Salaama ñoom ñoo àndoon ñu gis ñu gis Abu Barzat ta'ala anhu ca mu ne leen ñu laaj ko ne ko naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee li nga ne moom mooy waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy farata mu di koy leeral benn bu ci nekk noonu ko daan jullee waaye bi mu yegsee ci tàkkusaan daf ni wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fii aqsal madinati wa shamsu hayya mu ne li nga xamante ne moom la daan jullee te tàkkusaan moom daf daan nee kenn ci ñun imam bu jullee takusaan ba noppi kenn ci ñun dana dellu si jóge def caw ca ay warwaayam ca ay warwaayam fa gën a sori ca Madina fekk jant bi mu ngi mi ngi yeggale maanaam mi ngi nekk ba tey di eh, di di dund di tàkk loolu eh, xadis boobu eh, moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis ànd ak maanaam lay wax gi nga xamante ne moom la ñu maanaam xadis bi dafa wax ci nga xamante ne ñoom ñooy juróomi julli yëpp. ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi doon jullee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana maanaam ñu ngi ba tey ci buntu boobu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al Qa'nabi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nekk taalibi imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala borom qissa bu siiw boobu comme ni nga xamante ne noon lañ ko leerale woon moom mooy imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala dégg yi nga xam ne moom la imaam Maalik doo tuddee woon ki gën ci nit ñi ci suñu jamono mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abdullah ibn Maslama imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen ay sëriñ imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i dañoo solo ci ku solo wee ci moom kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay hadiisam bam def al imam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala mu ne an Maalik te moom mooy imaamu daarul hijra imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Qaymaan al-Himyari rahimahullahu ta'ala mi nga xamante ne mu Abu Abdullah al-Madani moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam nga xamante ne fa la gane adduna foofu la màggee foofu la jàngee foofu la tasee ak sëriñam yi lu ci ëpp maanaam bu amee keneen ku mu taseel ci jamonoy at la ak moom te génnul go xam maanaam imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala wóorul demul fenn moom foofu la borom bi subhaanahu wa taala moo ko baaxee loolu moo ko jariñee loolu terewul mu doon ki nga xamante ne moom la doon muy imam waa adduna bi rahimahullahu rahmatan wasi'a mi ngi génn gane adduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim mu boole woon di mu boole woon xam-xam bu sell ni ko noonu di ah, jàng xam xadis yu xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu noonu la boole woon jàng alquran ci imaamu Naafi' naka noonu noonu la jàngee tamit alquran maanaam noonu la jàngee noonu la nekk tamit borom teggin yu mag comme ni nga xamante ne noonu la ko jàngee woon ci Rabi' ibn Abi Abdurrahman ak imam Ibn Hurmuz mu jàng fiqh ci ñoom mu jàng tamit maanaam mu nekk koo xamante ne dafa am soobu yoonu nit yàlla yi ci loxoy imam Jaafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anil jami' mu. ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha moom tamit waa Madinatul Munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam mooy Abu Yahya al-Madani rahimahullahu ta'ala nga xamante ne sët la ci Abu Talha bi nga xamante ne moom mooy euh, Sahl ibn Zayd al-Ansari bi nga xamante ne moom mooy baayu jiit la Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu imam Zayd Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne bàyyi jille ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jami' moom mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Anas ibn Malik mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari uh, al moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam muy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqantalam nekkoon Abu Hamza muy génn àdduna 90 wala boog jàpp 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp lu ñu solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na deux mille deux cent quatre six hadith loolu moom mooy musnadam rahima radiyallahu ta'ala anhu ñi xamante ne muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi cent quatre-vingts la nga xam ne na quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom tamit ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta kon boobaa day gis ne ñi nga xamante ne bi hadith bi bokk na ci rubaa'iyaatu imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ñeenti nit rek ñoom ñoo dox ci digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk waa madinatu munawwara ala saakine afdalu salatu wassalaam hadith bi mu imam sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu da maanaam hadith la boo xamante ne mawquuf la insha allahu taala dinañu gis li nga xamante ne moom moo ci aju ci wàllu atte atte bi nga xamante ne moom moo nekk ci hadith bi mu nekk mu nekk qaala qaala nee na kunna nekkoon nañu nu salli di julli al asra takusaan summa topp yaxruju mu génn al insaanu nit maanaam nit ki ilaa bani amr ibn awf dem ca waa banu amr ibn awf te moom mooy fële ca al aliya ca madinatul munawwara waa Quba maanaam nam foofu la nekk ñoom waa banu amr ibn awf foofu lañ ne ca Quba ci moom lañ ci ci dafa bokk ci fi ñuy wax al awali ci madinatul munawwara koñ yooyu ñu naan al awali maanaam euh, euh, daf cee bokk maanaam masjidu Quba maanaam fi nga xam ne foofu la nekk mooy waa Banu Amr ibn Awf rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhum mu ne ñooñu da daan dem ba foofu fa najiduhum ñu fekk leen ñoom ñu sallu na ñuy julli al-asra takusaan maanaam li nga xamante ne moom la hadith bii di wax di leeral mooy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan teel a julli takusaan ndax moo tax moom bu daan julli takusaan nit ki dina dox lu tollook ñeenti mile te ñeenti mile ah, da nga gis cinq six jàpp sept kilomètres maanaam loolu lay jege maanaam te ànd ak loolu yëpp ngay gis nit ki dem ba foofa dox lu tollu noonu dem fekk ñooñu di doog a commencé ñoom di julli tàkkusaan maanaam loolu day tegtale maanaam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon teel a jullee tàkkusaan te loolu day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ci ne maanaam euh, iza sara zullu kullu shay'in mithlu maanaam ne bu fekkente ne keroog mbir mu nekk dafa nuroog dafa tolloo mbiram maanaam dafa tolloog jëmm mbir mooma maanaam te lool mooy buñ ca yokkee zillu zawal maanaam mooy keroog eh, keroog jéngu jant bi loolu moom mooy ne tàkkusaan foofu lay tàmbalee te it loolu day dëgëral ne julli ci waxtu wi nga xam te ne moom mooy njaal benn waxtu wi loolu moom mooy liggéey ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallama saxoo maanaam ak di ak baaxoo ko mu nekk baaxam maanaam mu ëpp li nga xamante ne moom lay def daa iman loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën ala kulli xaal maanaam te loolu beneen bi ci des beneen mbir mi nga xamante ne moom lay leeral moom mooy ne dana dagal nit ñi yéexee julli bi maanaam waaye nag bu mu bañ a génn waxtu wi su fekkente ne ñoom dañoo déggoo ci mbir moomu li nga xamante ne moom la ñu waa jàkk jooju déggoo mooy ne ñun tàkkusaan heure bii lañ koy julli maanaam tey bu fekkente ne tàkkusaan dafa dugg masalan seize heures et demie maanaam du ne jàkk yëpp dañoo obligé ñuy nodd seize heures et demie ñëpp julli seize heures et demie déedéet maanaam ñii mën nañoo julli 16 heures et demi ñenn ñi julli 17 heures et demi ñenn ñi dem ba 17 ba ba ba ba 17 heures ñenn ñi julli 17 heures et demi ñenn ñi julli ba ay 18 maanaam ala kulli xaal fekk ñi ngi ci biir muxtaar bi te ñu maanaam maanaam waxtu jamono joo xam ne daan ci mën a jullee lool moom maanaam mën naa nekk ànd ak ne ñoom ñëpp ñoo bokk dëkk bi nga xamante ne moom la ñu ne loolu maanaam loolu la xadis bi tamit di leeral ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ko ak xadis bi. maanaam mu naan ñun kunnaa naf'alu ñun daan lañ def lii maanaam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu wala même bu fekkente ne boole wuñ ci waaye li leer mooy jamono ji jamono yenente bi la woon sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu bu ko ku bu ko ab maanaam saxaabi yi waxee da loolu acte bi nga xamante ne moom la am moom mooy acte euh, loo xamante ne dañ koo yëkkati ba ci yenente bi sallallahu alayhi euh, wa alihi euh, wa te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la al imaam al imaam al Haakim rahimahullahu ta'ala moom dafa jàpp ne loolu marfu' la amma imaam al Xatib al Baghdadi moom ad-Daaraqutni ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mawquuf la waaye li nga xamante ne moom la borom xam-xam sax saxal ci mbir moomu te moom mooy ñu mujj ñu ko mel ne al imaam Abu Amr ibn Salah ak ki nga xamante ne moom mooy imaam al-Haafiz al-Iraaqi imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani imam as-Suyuti ak ñeneen rahimallahu al-jami' ñoom ñëpp dañoo jàpp ne loolu buñ ko waxee li muy tekki moom mooy ne mawquuf la waaye dañ naan mawquufun lahu hukmu rafa maanaam mawquufun lahu hukmu rafa maanaam mooy luñ taxaw ci ab saxaaba atte ma maanaam mawquuf la ñuy wax waaye atte bi mu am mooy atteb loo xamante ne dañ koo askanale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne li nga xamante ne moom la doon def maanaam euh, mooy ne ñoom julli googu ñu doon julli dañ ko doon julli ci ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog ñu def ko fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ko ci kaw loolu kon boobaa dinañ gis ne ñaari atte am nañ ci hadith bi te ñaari atte yooyu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ko benn bi moom ci boppam moom moo ko doon def te moom mooy teelu julli googu bi ci def moom mooy waa am Amr ibn Awf fële ca wax masjidu Quba ñoom ñoo ko doon def radiyallahu anhum te loolo moom mooy ne dañ doon yéexee julli waxtu wi waaye nag doonuñu woon génn muxtaar bi amoon nañ ñi ngi ko doon def ci biir muxtaar bi loolu lay le ne kon loolu dagan na man naa ne wallahu taala alam hadis bi imam al-Bukhari fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko hadis numéro 621 waaye ñoom ñëpp ñu ngi ko jëlee ci imaamu Malik comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi mu nekk xadis numéro 10 ci euh, ci Muwatta bi imaamu Malik dañuy gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy as-shaykhaani mooy borom ñaari saxeexe ñoom rek ñoom ñoo indi xadis bi rahmatullahi ala al-jamii' la qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana ibn Muqaatil te moom mooy al imaam Muhammad ibn Muqaatil al-Marwazi rahimahullahu ta'ala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 solo rahimahullahu ta'ala mu nekk mu ne qaala axbarana Abdullah te mooy ibnu Mubarak gi nga xamante ne moom daa iman wala lu ci ëpp bokk solowee hadith ci Abdullah Mubarak al-Marwazi lay solowee ci moom mi ngi gën a àdduna 118 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gën a àdduna 181 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa kan tam nekk Abu Abdurrahman di waa Maro rahimahullah di seen imam bu mag boobu rahimahullah rahmatan wasi'a qaala mu ne axbaranaa Abu Bakr ibn Usmaan ibn Sahl ibn Hunayf moom mooy Abu Bakr al-Ansaari al-Awsi moom it waa Madiinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci taabi'i taabi'i la bokk rahimahullahu ta'aala di sët ci saxaaba bi nga xamante ne moom mooy Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'aala anhu maanaam moom muy euh, par moom moom tamit euh, ay ay xadiisam euh, ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na sami'tu dégg na dégg naa aba mooy maamam bi nga xamante ne ci moom mooy ma maamam muy asad ibn sahl ibn hunayf bi nga xamante ne moom moom la moom moom la soloo ci moom muy wala bokk ba baayam maanaam muy ba bàyyam ab Aboubacar ndax moom mooy Aboubacar ibnu Osman e, ibnu Sahl ibnu Hunayf mu solo ci bàyyi taxam bi nga xam ne mooy As'ad ibnu Sahl ibnu Hunayf voilà moom ñoom seen maam muy maamam moom Aboubacar boobu maamam radiyallahu ta'ala anhu saxaaba la bu mag Abu Umaama tamit saxaaba la waaye saxaaba la boo xamante ne maanaam dafa euh, dafa déggi déggiwul dara ci yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne saxaaba la ci atte ci atte saxaaba maanaam ne saxaaba la maanaam yor na ngëneel yi ci nekk yëpp waaye buñ ñëwee ci wàllu riwaaya maanaam moom moom ci taabi'i yi lañ koy boole ci wàllu riwaaya ngir ne mi ngi gën a adduna juróom-ñetteelu ak ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudd moo ko tahnik moo ko barkeel waaye moom mi ngi génn àdduna tamit ci téeméeri lu at te mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci lool ne téeméeri lu at la génn àdduna ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay eh, eh, hadisam eh, ñu ngi ci kutubu sitta waaye bëriwul ay hadis mu ne yaqulu nee na sallaynaa julli nañ ma Amr ibn Omar ibn Abdul Aziz maanaam mu sayyidna Omar ibn Abdul Aziz bi nga xamante ne euh, euh, moom gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu euh, nga xamante ne mi ngi génn àdduna soixante unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamante ne moom ci ñaareelu at bi nga xamante ne la nekkoon ci ngu ci nguuram ci nekk xilaafam ci la génn àdduna Eh, mi am 40 ans radiyallahu ta'ala anhu di imam bu mag boobu radiyallahu anhu moom mu ne julli nañ ak moom az-zuhra tisba maanaam summa topp xaraj naa ñu daal di génn hatta mbéta daxal naa ñu dugg ala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi ñu dem dugg ji ko mu ne fa ñu fekk ko yusalli muy julli al-asra takusaan fa qultu ma ne ko yaa am e yow sama bay tax maanaam bay taxam la ko ngir ne maanaam moom moo ko mag at bay tax maanaam mooy ko ndax mat na ko bàyyi daal loolu moom moo tax mu woowee ko noonu mm. ni niki noonu tamit ñoom ñëpp ay ansaar yi loolu moom moo maanaam loolu tamit beneen mbir la mu ne ko ma hadhihi salaat maa ana lan mooy hadhihi salaatu bi la julli allati bi nga xam ne sallayta yaa ngi koy julli waaw julli gii ngay julli moom lu mu doon mu ne ko qaala mu ne ko al asru takusaan maanaam eh, loolu day tegtale ne ku Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala da daan julli tisbaar maanaam naka noonu noonu la daan yéexee julli tàkkusaan ba tax ba keroog al imam Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala doon ko euh, doon dabaatal di ko leeral li nga xamante ne moom mooy julli yi naka lay demee ak it waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu yi gën ci julli mu leeralal ko ko noonu comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci xadiisu imamata Jibril alayhi salaatu wassalaam maanaam kon xadiis bi loolu tamit dañ ko ci jànge bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ciy xame moom mooy ne sahaaba yi mooy radiyallahu taala anhu ñoom teggi wuñu woon seen tànk mukk ci li leen yenente bi jàngaloon sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax sayyidina anas radiyallahu anhu dafa julli ti tisbaar maanaam dafa julli tàkkusaan waaye ñoom biñ ñëwee dañoo foogoon ni xanaa tisbaar la war a doon moo tax ñu laaj ko lii lan la ban julli la loolu tamit dafay dëgëral li nga xamante ne moom la fuqaha u maliki yi di wax rahmatullahi alayhim ne tisbaar ak tàkkusaan dañuy dugalante maanaam am na benn jamono joo xamante ne dañuy dugalante lool moom moo tax moom mu foog ne moom ànd ak maanaam mu foog ne heure boobu de julli tis julli tisbaar la woon tamit ne mën naa ke lool waaye tamit loolu dafa fekk ne comme ni nga xam ne moom la Seydina wa wax radiyallahu taala anhu bi mu doon wax naan xàmmeetuma dara ci li ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon ba mu des julli ba par daal nit te julli mi ngi nii gis ngeen bayyaatum ah maanaam neenal ngeen ko maanaam mooy doye den ngeen ko ci waxtu wi maanaam loolu tam mu ne wa haadihi mu ne ko leeral mu ne ko saan laa julli de wa haadihi te lii salaatu rasulillahi muy julli ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allati bi nga xam ne kun naa nekkoon nan nu salli daan ko julli maahoo di ànd ak moom loolu yi yëpp nag day dëgëral mazhabu ñi nga xam ne moom mooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim mooy wax bi nga xamante ne moom la ñu wax ne tisbaar mi ngi jeexee buñ demee ba keroog mbir mu nekk tolloo ak jëmmam lu lii da koy dëgëral ngir ne euh, ñoom ci seen bopp comme dañ daan yéexee tisbaar te daan sikk nekkul ci ne daanuñu ko yéexee ba waxtu wi génn carrément dégg nga loolu moom moo tax waaye euh, kon lool euh, lool lool lool ba pare bu doon ne dañoo dem ba nga xamante ne keru mbir mu nekk dafa nekk ñaari yoon mbir mi loolu bu boobaa dootuñu laajati mais waxtu wi ban waxtu la maanaam ngir ne dootul yanooti maanaam ñoom ñuy laaj waxtu wi wan waxtu la beneen bi ci des moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan teel a julli te te daf daan teel a julli tàkkusaan loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne maanaam hadith yépp dañuy tegtale benn wax kese mooy na yeneen bi sallallahu alayhi wa da daan julli tàkkusaan ci njaal benn waxtu wi daanu ko yéexe loolu moom la xadis yëpp yii ñuy gis yëpp yooyu la te la ci kaw loolu kon day daal di nekk loo xam ne day ràññeeku ci ñu mën cee dogu ci ne daa iman julli tàkkusaan li gën mooy nga teel kaa julli wuute nag tisbaar bi nga xamante ne bu yenn tàngoor yi maanaam bu tàngoor wi taree nga xaw koo yéexi waaye tàkkusaan moom ak lu mënti xew da nga koy teel a julli loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëri lu mu indi xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy ci suñu buntu bi maanaam bu ñu xoolee ci jotaay bi weesu lañ tàmbale woon di gis xadis yi ba léegi ñu ngi gis xadis yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu buntu bi di leeral jëmmi biir moomu mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan teel a julli tàkkusaan te loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy tamit ne maanaam nit ki di askanale mboolem jëf yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te comme li nga xamante ne moom la al imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri waxoon rahimahullahu ta'ala illa idha istata'ta alla tuharrika ra'saka illa bi dalilin fa'al bu fekkente ne man nga nga bañ ba sa bopp bul ko sax yëngal lu dul nga am foo ko teg ci teg ci tegtal bu leer bu dukkee ci alquraanul karim wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defal loolu maanaam loolu moom mooy ne ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum noonu tamit noonu lañ doon defara lu ñuy def rek dañ naan nii da lañ gis yenente bi di def sallallahu alayhi wa sallam wala nii da lañ daan def ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu gis ne kon moom mooy référence bi te yoonu yàlla yëpp yenente bi mooy buntu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi te moom ci jëmmi boppam mooy yoon bi loolu moom moo tax la mu def moo gën lu ñeneen def ak ñooñu ñu ñu mën a doon ak nombre bu ñu mën a doon dégg nga loolu kon dafa nekk loo xamante ne qaida la boo xam ne ñëpp dañ ko war a bàyyi xel hadith bi imam al-Bukhari fii la ko indi tamit rahimahullahu ta'ala dina eh, imam imam Muslim indi na ko hadith numéro 623 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 509 ak 510 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko 13239 ak 13351 kon dañu gis ne imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abul Yaman te moom Hakam ibn Nafi' rahimahullahu ta'ala Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi moom mi ngi génn adduna mi ngi génn adduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ni imam al-Bukhari moom moo solo ci moom te moom rek moom la nekk sëriñam mu waaye nag ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ay xadiisam waaye dafa am ku dox seen diggante ak ak ak moom maanaam moom mooy seen sëriñu sëriñu ñi ci des la waaye sëriñu imam al-Bukhari rek la rahmatullahi alayhi moo tax xadiisam moom ñu ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an qaala nee na axbarana Shuayb te moom gisoon nañ ko moom mooy Shuayb ibn Dinar al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala dañ koy wax Shuayb ibn Abi Hamza tamit ngir ne euh, Dinar moom Abu Hamza lañ koy wax mooy dàqantalam rahimahullah moom Abu Bishr mooy dàqantalam euh, moom al-Qurashi euh, wa al-Himsi mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te hadith bi nga xam maanaam téereem bi daf ko solo ci Seydina maanaam moom nusxa la nga xam ne Abul Yaman imam al-Bukhari rahimahullah da ko solo ci Abul Yaman al Hakam ibn Naafi mu jëlee ko ci Shu'ayb mu Shu'ayb ibn Diinaar mu Shu'ayb ibn Abi Hamza moom mu jëlee ko ci an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy imam wa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam wala boog sax ñu ne moom mooy imaamu waa bi doon na ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha ustaba yi ci waa borom xam-xam u Madina yu mag yi juróom-ñaar yu mag ñooñu ci i saabi yi rahmatullahi alal jami' mu bokk ci taabi'i yu ndaw yi rahimahullah mu naan qaala nee na haddathanii nettali na man Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli al-asra takusaan wa shamsu fekk jant bi murtafi'atun ma ngi aji yëgiti ko hayyatun di aji dund maanaam muy tegtale kon maanaam di wax feddali wax ji ci ne daf ko daan fekk maanaam jamono ji mu ko doon def day daan tàkk tàngoor woo xamante ne di doon tàkk di leer nañ mu leer ni ñu ngi ci digg bëccëg loolu moom mooy li nga xamante ne jamono jooju la daan julli takusaan li lépp kon di dëgëral li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith yi yëpp ba pare noxe buntu bi di leeral ne di waxtu takusaan bi ngi tàmbalee ci keroog maanaam mbir mu nekk bu tollee ci euh, ci euh, euh, maanaam keroog bu nekk toll toll ci tolloog mbir mi ci boppam buñ ca génnewee wala waa buñ ca génnewee keroog keroog jéngu jant bi mu ne mu ne mu ne muy muy leeral sax ne maanaam lii gën a leeral loola mooy fa yazhabu dana doon na dem az-zahibu aji dem ji ilal awaali ca al awaali muy koñ mooy mooy koñ ya nekk ca caq madinatul munawwara maanaam comme ni ñuy wax banlieue bi rek mm-hmm. voilà muy al awaali ca koñ madina yi fa yatihim mu dikkee leen wa shamsu fekk jant mu murtafi'atun di aji yëkkati ko mu ne wa ba'dul awaali te lenn ci al awaali foofu minal madina ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ala arba'ati amyaalin mi ngi tollook ñeenti am maayil aw nahwa wala wala aw nahwi wala boog lu nuru maanaam mooy lu ko jege mooy à peu près loolu lay tollool mooy 4 maayil ah te waxoon nañ ne benn maanam 10 10 kilomètres non waaw. Euh, quinze quinze kilomètres mooy dix miles mm. maanaam maanaam un virgule cinq mm. euh, kilomètres mooy euh, voilà mooy un mile mooy un virgule cinq kilomètres kon donc boo ko multiplié par quatre da ngay am six kilomètres voilà kon da ngay am six kilomètres kon maanaam foofu la ngay gis ne kon Medina maanaam boo jugee eh, foofu nga dem ba foofa euh, loolu la daan dox daan six kilomètres mi nga xam ne boo ko doxee loolu da gis ne di nga dox waxtu am lu teg ah te ñu doxee waxtu ak lu teg ñu daal di gis ne fekk jant bi ah euh, euh, jant bi dégg nga mi ngi continuer di tàkk te lool day tale ne maanaam ndax dina lool waxtu ak lu teg sax kay waaw loolu moom waxtu ak lu teg la sax kay six kilomètres moom ah waaw dégg nga kon loolu di gis ne kon loolu day tegtale ne. Ah, maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa daan teel a julli waaye bu ñu xoolee xadiis bi jiitu bi jiitu bi ñu bi ñu wax ni mooy dinañ gis ne ñoom dañ leen daan dem fekk leen foofa ñoom ñuy doog a julli tàkkusaan maanaam loolu tamit day teel a day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom daf ko daan teel a julli ah, xadiis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadiis numéro 551. ak hadith numéro 7329 imam Muslim indi na ko indi na ko 621 ñaari yoon imam Malik indi na ko hadith numéro 11 imam Abu Dawud indi na ko hadith cent 404 imam euh, euh, An-Nasa'i dina ko indi na ko hadith numéro 506 507 ak cent 508 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 682 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon nañ gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri ak di mu nga xamante ne Dimashq moom mooy cosaanam rahimahullahu taala waaye waa Misra la rahimahullah moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye euh, waa ashaabu kutubu sitta ku mel imam Abu Dawud solo na ay ñetti xadis ci ay xadisam imaamu at-Tirmidhi solo na benn xadis ci xadisam imaamu an-Nasa'i solo na fukki xadis ak ñett ci ay xadisam kon imaamu Muslim ak imaam uh, Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadisam uh, rahimallahu al-jamii' moom mu ne qaala axbarana Malik ngir jàng gi ñu doon jàng ci kanam imaam Malik gis nañ ko léegi mooy ibn Anas ibn Anas ibn Malik uh, an Ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullah an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kunna nekkoon nañ nusalli di julli al-asr takkusaan summa topp yazhabu mu dem az-zahibu aji dem min naa ci ñun ilaa Quba in ba ca Quba maanaam euh, da ngay gis ne riwaaya yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk maanaam lu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo xadiis bi dañuy wax ilaa awaadi maanaam ci awaadi la ñuy wax waaye imaamu Maalik moom dañ ko solo ci moom moom mu ne ilaa Quba mu dem ci Quba bu ñu xoolee euh, gisoon nañu bi muy wax ilaa Bani Amr euh, ibn Awf moom tamit imaamu Maalik moo ko solo hadith boobu maanaam mooy Banu Amr ibn Awf te ñoom mooy waa Quba maanaam moom bi mooy bi mu ko solo ci Ishaq ibn Abi Talha euh, moom Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha moom mu solo ko ci Anas sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu maanaam loo loolu nag moom moo tax ñu bëri ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jàpp ne kon imaamu Malik moom moo gëndale wax ji waaye al imam Ibn Abi Zi'b tamit solo na jëmmi hadith bi ci al imam az-Zuhri rahimahullahu taala ci Quba la wax kon ñu gis ne ki nga xam ne kon moom la wax jooju moom moo ci dugal baatu Quba moom mooy imam az-Zuhri ci mi boppam maanaam lool nag maanaam waaye. Quba mooy ba waa Banu Amr ibn Awf ñoom ñoo fa nekkoon te loolu moom mooy ci biir Madina ndax Quba ci benn parti la ci awaali yi ci ci banlieue Madina waaye maanaam loolu kon euh, moom moo tax euh, kon euh, loolu kon moom maanaam Quba moom nag mooy jàkke ji nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk tabax foofu ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ba Alxuraan tudd ko naan la masjidun ussisa ala taqwa fii awwali yawmin ahaq an ta ahaq an taquuma fii maanaam gin naa ni jàkk ji nga xamante ne wala jumaa ji nga xam ne moom la njëkk tabax te ñu tabax ko ci ragal yàlla ci njàlbéenu bés bi maanaam mooy bi mu dugg see Madina rek mu ne ahaq an taquuma fii foofoo gën a yey ci nga taxaw fa dégg nga kon euh, mu ne kon nag fa fa yatihim maanaam bu daal di koy ñu daal mu ne kon ñoom buñ jullee takkusaan ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ga kay dem dana dem ba foofa fa yatihi mu fekk leen fa mu dikkee leen wa samsu fekk jant bi ba tey murtafi'a nekk aji yëkkatiku loolu kon xadis boobu moom lañ gisoon ci suñu euh, xadis bi weesu taxrij boobu taxrijam mooy taxriju xadis bi weesu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko indi ci di leeral ne jant maanaam da nga war di teel a julli tàkkusaan loolu mooy di gën a sàmm te loolu moom moo dëppoo ak li nga xamante ne moom la sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama saxaloon waaye tamit terewul ne mën nañoo julli tàkkusaan feek ñu ngi ci biir muxtaar bi te loolu moo xam ci jàkka la wala du ci jàkka ci mbooloo la wala yow kenn nga léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw ba mu leeralee loola ak ngëneel yi nekk ci waxtu tàkkusaan kañ la ak kañ lay tàmbali ak maanaam ngir yëkkati lënt-lënt ci wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ci biir loolu mu daal di indi buntu boo xamante ne day tegtal day day tegtale ne maanaam ne boo ko yéexee julli maanaam mën na laa am lu la dal. ne mooy lan mooy waxtu wi faat la te loola musiba bu rëy te lool nag moom lay leeral fii mu ne baabun ismu man faatatul asr baabun buntu ngi nii buntu bi li muy leeral mooy ismu bakkaaru man ka nga xamante ne faatatu faat na ko al asru jullik takkusaan maanaam moom mooy garaaw gi nga xamante ne moom la ah, garaaw mooy yéexi gi nga xamante ne moom la ñu yéexee takkusaan ba waxtu wi nga xamante ne waxtu wi dagan ñu julli ko daal di weesu tekkantal yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi tekkantale woon rahmatullahi alayhim ci waxtu woowu ana kañ la yam gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna kon mu ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi gisoon nañ ko léegi génn deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala akhbarana Maalik mooy imaamu daarul comme ni nga xam ne noonu la ko gisoon an Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne moom moom te dàqantam ne kon Abu Abdullah al-Madani génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te eh, cosaanam nekkoon ci nekkoon berber maanaam ci waa eh, waa maam mu nekk berber ci waa eh, waa waa waa Maghrib yi donte am nañu ne cosaanam Naysabur la wala yu mel noonu ala kulli xaalin euh, kon moom muy euh, moom mooy imam bu mag boobu nga xamante ne euh, moom mu ne an ibnu Umar mu jël sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adiy ibn Kaab ibn Lu'ay maanaam muy fu mu bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa Banu Kaab ah Euh, muy Abu Abdurrahman euh, al-Makki summa al-Madani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, hadisam maanaam muy li ëpp mu bokk ci ni ëpp ci liñ solo ay hadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne mos na doon 2630 xadis la yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent soixante-huit xadis la imam al-Bukhari wéet na ci quatre-vingt-un i imam Muslim wéet na ci trente et un xadis xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu bu màgg boobu nga xam ne dafa jeexoon tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, sanad bi càllale gi maanaam ci rubaa'iyaat yi la bokk maanaam bu ñu ñu ngi gis yu bëri ci ñu Euh, ci suñu jotaay bii nii ci rubaa'iyaat yi la bokk waaye bokk na ci li mu ràññee ko tamit mooy ne hadith bi mu maanaam càllale gi moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne moom mooy asahul asanid maanaam mooy càllale gi nga xamante ne bi gën a dëgër ci càllale yi mu ne anna rasulullah ne ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na subhaanallah ci càllale gi gën a dëgër ci càllale yi la solooy hadith bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allazi ki nga xamante ne tafuutuhu da koo salaatul asri julli takkusaan fakka annama mu ne dafa mel ni ki nga xamante ne ko dafa mel ni ko moom wutira dañu fëkk dañu fëkk wala dañu rikki ci moom ahlahu ak ñoñam wa maalahu maanaam njabootam wa maalahu ak alalam lii mooy lan mooy ne tey bu fekkente ne da nga julli hadith bi dañ ciy jàngee ne ki nga xamante ne moom la ah, benn lañ ciy jàngee mooy ne waxtu takkusaan ak comme waxtu yëpp mën nañoo fàq maanaam mooy waxtu wi dem ba nga xamante ne dafa génn waxtu wi ci kaw ci kaw loolu kon lenn lu ci nekk dafa am waxtoom comme ni ko alquran waxe inna salata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquta naka julli de dafa nekk loo xamante ne lu gàll ci loosu jullit ñi la mu nekk farata goo xamante ne dañ ko wutal ay waxtu maanaam mooy waxtu yoo xamante ne dañoo leer ñu dëkkale ko lool moom mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy tàkkusaan bi fii la yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee dune julli tàkkusaan la tudd loolu day tegtale màggaayu julli tàkkusaan ci kaw yeneen julli yi comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala dërëm imam al-Bukhari rahimahullahu taala danaan nokkee buntu boo xamante ne da baabu fadli salaatul asr maanaam euh, di leeral ngëneelu maanaam jullik euh, euh, takkusaan beneen bi ci des moom mooy fii suñu hadith bi dañ ci xamee ne maanaam baatu wutira li muy tekki moom mooy koo xam ne dañ ko rëcc dañ ko dañ ko nangu ci moom ci loo xamante ne ak mbetteel la loolu mooy lan maanaam exemple bi mooy tey masalan nga daal di ñëw bàyyi sa waa kër yëpp nga bàyyi leen ci sa kër nga ak sa alal yëpp nga def ko ci kër mboolem la nga amoon ci banque bi nga génne ko def ko teg teg ko ci kër ga ak ña amoon lépp sa bagage lépp nga bàyyi ko ci kër ga daal maa ngi dem te ñëw nga daal di dem dellu ci fekk kër ga gisutoo de gisutoo dara gisutoo waa kër gi gisutoo alal gisutoo dara kër gi place bi rek nga gis mais gisutoo wax jëmmi kër gi loolu nga ñëw. Euh, nit kooku noonu ni muy jaaxee maanaam waxul ne euh, xam nga ku doon ne par exemple xam nga ni dee nañ wala xam nga ni musiba dal na leen wala yooyu ça au moins di nga di ngeen di nga di nga préparer maanaam choc psychologique bi dina am ne di di di nga ko mesurer mais xamuloo ci lu ñu ne nga dem di leen wër maanaam te dañ leen a nangu ci mbetteel loolu moom mooy mu ne julli tàkkusaan ku mu dal lu lu mel noonu maanaam gravité wu lu mel noonu la la dal maanaam boo xamoon loolu ni mu garaawee ak ni mu koy bañale sa bopp noon ngay bañale sa bopp tàkkusaan dem romb te julliwuloo ko maanaam loolu lay loolu lay leeral fii maanaam mooy waxtu wi génn te julliwuloo ko ngir ne euh, li nga ñàkk noonu mu ëpp doole adduna ak li ci biir yàlla nañu yow maanaam loolu moom la yeneen di bi wax fii sallallahu alayhi wa alihi wa euh, euh, beneen xadis bi insha allahu taala dinañu ci ñëw maanaam xadis bi ak bi ci boobu moom la moom la nettali woon fële ci la waaji ne mais tout tout là tu ne pas d'exagérer <laughs> ki ci def ne ko ah oui ça c'est trop ça keneen ki ne ah c'est contradictoire à la tolérance <laughs> men leen waa da ngeen fi dégg mu wax leen sama ah <laughs> dégg nga suñu xadis bii la xadis bii la woon dégg nga mu ne euh, ah, xadis bi euh, imaamu Malik rahimahullahu taala mu ngi ko solo ya xadis numéro 21 imaam al-Bukhari fii la ko solo imaam Muslim solo na xadis numéro 626 indi na ko ñaari yoon imaam at-Tirmidhi imaam. Euh, Abu Dawud inna ko xadis numéro 414 imam At-Tirmidhi inna ko xadis numéro 175 imam An-Nasa'i inna ko 478 479 480 512 ñaari yoon imam Ibn Maaja inna ko xadis numéro 685 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ngi gis ne kon xadis bi mi ngi ci kutubu sitta waa sahabu kutubu sitta yëpp solo nañ ko rahimallahu al-jami' imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala teg ci ne baabu man taraka al-asr baabu buntu man ki nga xam ne taraka dafa bàyyi al-asr jullit takkusaan maanaam kon fële moom mooy ki nga xam ne jullit takkusaan da koo rëcc maanaam tari ko mais rëcc na ko kii nag moom daf koo baax maanaam julliwu ko moo ko tey kooku ñaari jooy moom moo wutale buntu bii weesu ak buntu bii ñu ne maanaam lool moom la imam al-Bukhari di leeral fii rahimahullahu ta'ala mu ne mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi la haddasanaa Muslim ibn Ibraahiim gisoon nañ ko mooy al-Asadi al-Azdi rahimahullahu ta'aala mooy Abu Amr al-Farahidi di waa Basra rahimahullahu ta'aala moom imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk bi gën a mag. ci sëriñu imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala am na ñeneen ñoo xamante ne solo nañ maanaam ñeneen ñi ci mooy waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam waaye seen sëriñu sëriñ la ku mel bokk na tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ku mel ne Yahya Ma'in ak Nasr ibn Ali ak Muhammad ibn Yahya ah, az ak Zayd ibn Akhzam ak ñeneen ñu mel ñoom rahimahullahu jami' moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu waxoon ne moom comme moom moo ko nettali boppam jàngee na ci juróom ñett fukki sëriñ te musul génn génn dëkkam maanaam euh, Basra yàlla tamit loolu la ko wërsëgal moom maanaam daanaka dañuy gis ne xéewal gi imaamu Maalik am daanaka moom la am hmm. rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gis hadiis bi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy Hisham ibn Sumbur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu taala muy Abubakar al-Basri rahimahullahu moom mi ngi génn àdduna 76e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imam bu baax te màgg ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mun haddathana Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy borom la moom mooy mooy moom Yahya ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk ci bokk ci siqaat taabi'iin rahmatullahi an Abi Qilaba an Abi Qilaba te moom rahimahullahu ta'ala mooy Abdullah ibn Zayd ibn Amr Abu Qilaaba rahimahullahu ta'ala di taabi'i bu mag génn àdduna 180 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu bëri woon tamit loo xamante ne moom mooy ay ay marasil la al imam Ibn Hibbaan daan ne min min ubbaadi ahli Basra wa zuhaadihim maanaam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jaamukatu yàlla yu mag ci waa Basra bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëgg àdduna ci ñoom rahmatullahi alayhi mu nekk koo xamante ne euh, dafa bëri nag ay ay ay ay ay marasil waaye euh, maanaam waaye euh, tamit waaye daal imam la bu mag rahimahullahu taala mu ne an abil malih te moom mooy moom moom abul malih loo gën a siiwee mais turam amir la amir ibnu usamata al-Huzali loolu moo gën a siiw ci li ñu wax ci turam waaye nag dàqantalam moom daa iman moom lañ koy woowee moom la gën a siiwee rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent moom tamit ci siqa la nekk nga xamante ne moom ci waa Basra la rahimahullahu ta'ala ah, moom mu ne qaala nee na kunna nekkoon nañ ma Burayda te moom mooy ah, Sayyidna Burayda ibn Hasib ibn Abdullah ibn al-Harith al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu dafantaram nekkoon Abu Abdullah wala dañ koy xamit Abu Sahl dañ koy wa Abul Husayb rahimahu radiyallahu ta'ala anhu moom di waa Basra mi ngi génn àdduna soixante dañuy wax ne mi ngi génn mi ngi génn àdduna soixante-deuxième année ca ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne ci mar la génne àdduna ndax dafa demoon tukki maanaam dafa demoon xare waaye am nañu ne ca Xuraasaan foofu la génne àdduna a soixante-deuxième année te mooy saxaaba bi mujjee génne àdduna ci gox boobu ci moom mu mujjee génne àdduna ah, ah, rahimahullah te côté Asie orientale bi ah, rahimahullahu taala moom ay maanaam musnadam 164 hadith la. Hmm. moom lañ ko solo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ñetti hadith la solo ci moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom mu ne. kon Abul Malih rahimahullah nee na kunna nekkoon nañ ma Burayda mook sayyidina Burayda ibn eh, eh, Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu fi ghazwatin ci aw xare la nekkoon fii yawmin ci bis boo xam ne bii ghaymin boroomu niir la maanaam mu nekk kon ben ci toolu xare lañ nekk mooy kon kenn amul ah maanaam mooy de amul excuse boo naan ah, way man Euh, non c'est que xam nga instant bi liggéey bi muy liggéey moo tax wala dama xaw a jàpp ko waa wala dañ dama nekk nangam ak nanga loolu moo amul parce que kii ci toolu xare la ne beneen bi ci def mooy fii yow min bis la boo xam ne fii xëy min dafa ànd ak euh, ay niir maanaam fa qaala mu ne bakkiroo teel leen julli waaye na ngeen gaawtu waaye na ngeen teel a julli hmm. eh, eh, ci njàlbéenu waxtu wi mooy bi salaatul asri ci julli tàkkusaan hmm. na ngeen ko teel a julli gaawtu leen ngeen julli ko ndax fa inna li wér bu wóor mooy ne annabiyya yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne taraka bayna salaatul asri julli tàkkusaan faqat dëgg Allah faqat dëgg-dëgg habita yàqu na amaluhu jëfam hmm. maanaam Euh, dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yàq jëf mooy bàyyi julli tàkkusaan bu waxtu yu romb borom ko xamee nag rahmatullah na am wuute nañ ci ndax daf ci am ñoo xamante ne dañ koo firée ne ku ko bàyyi daa iman lay tekki maanaam ku daa iman ngay bàyyi di julli tàkkusaan mais fii ni mu ko waxee nii lii nii li euh, euh, am na tamit ñoo xamante ne dañu maanaam maanaam bu ñu xoolee di xadiis bi maanaam na Burayda radiyallahu anhu ni mu ko waxe ak circonstance yi mu ko waxe moo lay wan ne du ki ko bàyyi daa iman parce que su doon ki ko bàyyi daa iman la du du wax ne na ngeen ko gaaw ci julli gaaw parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na ku bàyyi julli tàkkusaan euh, jëfam yi mos a def yëpp yàqu na maanaam kon du du du nekk loolu am na tamit ñu ko firée ni ca bis bi lay noonu maanaam bis bi nga ko bàyyi sa bis bis boobu la sa jëf yooyee di yàqu loolu tamit bokk na ci li koy li dindi mbir mi mooy mooy al al am mooy al am yutraku ala umumihi hatta yatadari dafa taxsis maanaam ne maanaam texte dafa dafa général te loolu dañ koy bàyyi ci généralité ba am luy wane ni lii dafa particulier mais fi mu toll généralité bi mooy lan mooy julli tàkkusaan rek la wax ñett beneen mbir bi nga xamante ne moom lañuy ñuy faral di wax moom mooy ku ko bàyyi ba pare jàpp ne bàyyi ko dagan loolu sa jëf yëpp a yàqu ndax li ñu xam ne mooy yàq sa jëf mooy kéefër waaye loolu tamit mbir mi dañuy xam ne demewut noonu ndax lii wane ni loolu tamit du loolu moom mooy ne parce que loolu yëpp dañuy bañ ñoom man borom xam yi di wax la ñoom al-Hafiz Abdul Barr ak ñeneen rahmatullah alayhi li ñuy bañ mooy dugg ci euh, ci ci ci idée wu xawaari ji ah ah mais fii euh, wax ji dafa leer nañ te loolu day tegtale ne julli tàkkusaan dafa am doole li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam tudd julli tàkkusaan ci hadith bi ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala bi ñu weesu mooy wane doole bu mag bi julli tàkkusaan am ci kaw mboolem yeneen waxtu julli yi maanaam lool moo tax mu beral tàkkusaan tur wax ko noonu te lii hadith bii day tegtale loola maanaam euh, te beneen bi ci def moom mooy ne euh, euh, su doon ne su ne Euh, euh, euh, mbir mi noonu la demee kon du leen wax ne leen gaawtu leen nañ gaawtu julli ndax yeneen bi sallallahu alayhi ma dafa ne képp ku julli tàkkusaan képp ku bàyyi julli tàkkusaan kon si jëf yëpp yàqu na su doon ne da ngaa jàpp ne ku jàpp ne dagal naa bàyyi rek la maanaam ku parce que ki jàpp ne dagal naa bàyyi sax kooku yéefér la foofu kon kon moom maanaam moom bokkut ci wax ji maanaam kon bu boobaa dañuy xam ne li ràññeeku ci fiiri ko mooy ne ki bàyyi julli tàkkusaan ba mu juddoo ba léegi compteuram rëbb da nekk zéro maanaam tey boo toogee nga dund cent ans yoo xamante ne yaa ngi say jaamu yàlla lu ne nga def ko ci jaamu yàlla saraxe bu ne saraxe nga ko at bu ne aji nga màkk def nga lu ne nga dem ba centième année bi nga daal di toog waxtu takusaan romb julliwuloo ko mboolem ni nga mësoon def bi nga juddoo ba bis booba lépp yàqu maanaam julli takusaan barem bi dafa diis euh, boobu dafa am doole il faut faire moo tax léeg-léeg li ñuy gis te lu mat a bàyyi xel la yi ñuy gis faral di di ñi di xew euh, surtout xew yi nga xamante ne dañ koy tuddee xewu diine nga xamante ne balaa xew bi di nekk ci digg dëndëm mooy jamono jàkk sax maanaam nga xam ne dañuy toog waxtu wi romb ba jant bi dugg ba gars kii ñu nekk fay wayi di jàng di waxtaan di kii wala ku jox ku ko wax ba pare jox sa moroom mu wax et cetera ñu jàpp ne ñu ngi ci dara nekkuñu ci dara parce que tout simpement seen mboolem jëf yi yàqu na depuis jour boobu mboolem lu musoon def te kii ko wax mooy ki nga xamante ne lu mu wax noonu mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqul masduqul amin mm-hmm. mooy ki nga xamante ne mooy kii dëgg ki nga xam ne wax ko dëgg la te dañ koy dëggal mooy ki ñu wóolu yàlla wóolu ko yeneen kii wóolu ko malaaka yi wóolu ko mboolem jullit ñi wóolu ko mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam day wane gravité bi nekk loolu moo tax dafa bokk ci yàq jëf euh, bokk na ci alquran daf na ko wax hmm. euh, euh, comme naan wa atiyu Allah wa atiyu rasula wala tubtilu a'malakum na ngeen topp yàlla topp yeneen di saasam te bu leen yàq seen jëf yi hmm. bokk na ci li yàq jëf moom mooy nga maanaam nga nga nga nga ni carrément maa bañ mooy naa yàlla mooy naa yeneen bi hmm. sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li yàq jëf loolu na aaya boobu da koy tegte la bokk na ci li tegtal wa man yakfur bil imaani faqad habita amalu képp ku weddi yàlla gannaaw ba nga gëmee kooku kooku tamit sa jëfam yàqu nit ku mel noonu tamit jëfam day yàqu mooy ku nekkoon jullit ba yàgg di di def lu nekk li sax jékki-jékki daal di tubbi naa loolu day yàq jëf beneen bi ci def mooy alquran na laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha bu leen yàq seen sarax yi ci maanaam ñaax nit ñi maanaam sarax ba pare naan xam ngeen ni moom bu du woon man moos nangam nangam wala boog di saraxe ba pare wala azar mooy wax di ñaaw maanaam waaye moo jëlal sa am am jëlal mais tey nga góorgóorlu nag ah xeetu wax yooyu loolu ah day day yàq day yàq li nga hmm. beneen bi ci def moom mooy lu demee ne ki ngistal ak yu mel noonu yooyu yëpp dañuy yàq jëf bokk na ci yu noonu am na yoo xam ne nag dañuy yàq jëf bi instantanément maanaam comme saraxe boobu loolu du du yàq jëf yëpp hmm. mais jëf jii lay yàq Euh, bokk li yàq jëf ji léegi nii tamit bokk na ci moom mooy euh, comme comme euh, moom mooy li wax ci saraxe bi waaye tamit comme ngistal ngistal day yàq jëf ji nga jëf léegi nii waaw moom da ko yàq yéene bu sellul ci jëf ji day yàq jëf ji waaye julli tàkkusaan bi weddi yàlla wa wa di ak Euh, ak koo xamante ne maanaam mboolem shirk yi boola bokkaale yàlla yu mag yi bokkaale mboolem lu dugg ci cadre bokkaale day yàq jëf définitivement hmm. mboolem jëf yi nga xamante ne moom nga mosoon a def dafa yàq bokkaale hmm. voilà ndax yàlla du jéggale bokkaale hmm. lépp la yàq beneen bi ci def moom mooy euh, comme te loolu bo bo bokk na ci. mooy ngay ngay ngay ngay ngay ngay nee na ngay foofu ngay ngay da ngay foowee yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala ngay foowee alquran loolu loolu a ko bokk na ci li yàq jëf tamit moom mooy tey masalan nit ki ne euh, maanaam nit ki tudd Abdullah mu naan ko Abdullah bi wala nit ki tudd Abdurrahman Abdullah mooy mooy foofu caaxaan Abdul ki nit ki tudd Abdul Abdurrahman mu naan ko Abdu Shaytaan par exemple yu mel noonu yooyu moom euh, même nit ki bu foowee même nit ki bu Cheikh Tidiane li mu wax rabbi mu ne même nit ki bu ko tayul même bu fekkente ne jublu wu ci woon loolu sax loolu day yàq jëfam day yàq jëfam yi carrément voilà ba euh, mais beneen bi ci te te par contre beneen bi du yàq jëf yi mooy euh, comme comme comme comme comme ku tudd Muhammad ñu naan ko mu xaq ki nga xamante ne moom mooy tudd Babacar ñu naan ko Babs ki nga xamante ne moom par exemple yooyu ku de Lamine ñu naan ko Lem Lemzo wala yooyu mel noonu euh, Omar ñu naan ko Um Umzo wala Um xeetu yooyu loolu yàqul jëfu nit ki carrément mais loolu mbir la moo xamante ne seytaane da koy utiliser pour dindi barke bi nekk ci turu nit ñi loolu seytaane da koy utiliser pour dindi barke bi nekk ci turu nit ñi ak njariñ gi leen mën a indil. ndax nit ki la fekk ñu koy woowee tur boobu noonu te noonu la tudd loolu day am tout le temps effet yu muy def ci moom léegi loolu nag barke boobu la ñuy bëgg la seytaane bëgg dindi moo tax tout le temps mboolem tur yu baax yi seytaane fexe na ba dugal ci xelu nit ñi ne nañ ko dagg nañ ko waxee neneen yàq ko ku muus mooy ki nga xamante ne day bañ ne buñ kenn wàññi turam bu kenn yàq turam bu kenn damm turam voilà dégg nga euh, xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cinq cent quatre-vingt-quatorze imaamu euh, an-Nasa'i dina ko xadis numéro quatre cent soixante-quatorze imam Ibn Maaja a ko xadis numéro six cent quatre-vingt-quatorze imam Ahmad dina ko xadis numéro vingt-deux mille neuf cent cinquante-sept vingt-deux mille neuf cent cinquante-neuf vingt-trois mille vingt-six vingt-trois mille quarante-cinq vingt-trois mille quarante-huit vingt-trois mille cinquante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 bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa mawlaanaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin imaam as-siddiiqiin mawlana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin faadi tariiqati al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du qaala al-imaam amiirul mu'miniin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaa'iil al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari baabun fadlu salaatil asr baabun bunte ngi nii fadlu ngëneelu salaatil asr julli takkusaan ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax musiba bi nekk ci koo xamante ne tàkkusaan daf koo rëcc maanaam mooy nga xamante ne dafa toog waxtu julli tàkkusaan rëcc ko te fekk moom namu ko maanaam euh, dafa dafa nekkoon ci yeneen mbir ba tàkkusaan bi rëcc ko loolu musiba bu rëy bi nga xamante ne moom moo ko dal ak musiba bi nekk ci nit ki ci jëmmi boppam bàyyi julli tàkkusaan maanaam mu wax na ngëneel bi nga xamante ne moom la julli tàkkusaan am hadith bi ci buntu bi Shurraah rahmatullahi alayhim euh, dafa am loo xamante ne léeg-léeg dañ ci dañ dañ loo maanaam ngir lënt bi mu am lu ci lu lënt ci mbir mi maanaam mooy ne hadith euh, bi nga xamante ne moom mooy ñëw day wax ngëneelu julli tàkkusaan ak julli suba waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu wax rek moom mooy fadlu salaatul asr maanaam ngëneelu julli tàkkusaan bu boobaa li nga xamante ne moom la ñuy wax ne moo li yelloo woon moom mooy mu wax salaatul asr wa subh maanaam jullik tisbaar jullik takkusaan ak jullik suba comme ni nga xamante ne noonu la ko hadith bi di leerala inshaa allah waaye li nga xamante ne moom la ñuy wax mooy ne li imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax maam bu euh, loolu imam Badruddin al-Ayni masala dafa ne looloo gënoon a yàlla amma imam euh, Hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa ne euh, fadlu salaatul asri ala ghayriha min as-salawat duna salati subh hmm. maanaam ne julli takkusaan gën gi mu gën ci kaw yeneen julli ba mu des julli suba waaye li nga xamante ne moom la ñuy wax mooy ne julli tàkkusaan imam al-Bukhari rahimahullahu taala benn mooy ne julli tàkkusaan ci la ne kon loolu moom moo ko tax a jóg moo tax ci loolu lay wax loolu mooy benn tontu bi ñu koy tontul ñaareelu tontu bi nga xamante ne moom lañ koy tontul moom mooy ne dafay julli tàkkusaan moom moo gën xattaa julli suba comme li nga xamante ne noonu la ñëwee ci aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax naan hafizu ala salawaati wa salaati al-wusta wa qumu lillahi qanitin maanaam na ngeen sàmmonte ak julli yi mu ne rawatina julli gi nga xamante ne mooy bu diggu doomu te julli googu noon nga xamante ne moom mooy julli bu diggu doomu gi moom mooy julli takkusaan li nga xamante ne moom moo koy leeral insha allahu taala dinañ ko gis waaye ci riwaaya hadith euh, ci ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy njànginu alquraan sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne jullik tàkkusaan ah, ak jullik maanaam daf ne xaasibu ala salawaat wa salaatul wusta salaatul asr mm-hmm. wa salaat daan ne na ngeen sàmmonte julli gi nga xam ne mu julli daan ne ak julli rawatina julli gu diggu doomu gi mu te mooy julli tàkkusaan te loolu noonu ci riwaaya euh, maanaam jàngin moom loolu la ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale sayyidina Abdullah ta'ala anhu amma li nga xamante ne moom mooy salaatul wusta yi ne moom lay firi loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ay wuute yu bari waaye ba li nga xamante ne moom lañ gis ne moom la ko yaakaar ci wuute mbir mooy al imam ash-Shawkani rahimahullahu taala ndax moom imam ash-Shawkani rahimahullah dafay wax ne dafa indi fukki wax ak juróom ci ne lan la salaatul wusta di tekki ah, te bokk na ci maanaam bokk na ci firi yooyu moom mooy euh, bi nga xam te ne moo ci gën a siiw te gën cee euh, bëri li nga xam ne moom la borom xam-xam yu wax ci ñu ñu rahmatullah alayhim ci ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi rawatina ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala ak ñi ñëw seen ginnaaw te moom mooy ni moom mooy jullik tàkkusaan lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di gën a leeral fii daa di indi ngëneel nga xamante ne moom la julli tàkkusaan am maanaam tey kon bu boobaa xadis bi day tegtale ngëneel nga xam ne moom la julli tàkkusaan am ak julli timis ah, ak julli suba waaye julli tàkkusaan terewul moo gën ba tey ngir ne euh, moom mooy salaatul wusta maanaam ci kaw loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala tudd bi mu tudd fii ne julli loolu indi fi xadis buy tegtale ngëneelu jullik tàkkusaan ak jullik suba loolu dàqontewul ak jullik tàkkusaan nekk julli gi nga xamante ne moom moo gën yeneen julli yi loolu moom moo tax kon euh, loolu sax mu euh, loolu a inshaa allahu taala daañ ko gis ci bi inshaa allahu taala qaal bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa al-Humaydi te mooy sëriñam bi nga xam ne moom la njëkk solo ci moom xadis al imam Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bakam tam nekkoon Abu Bakr al-Asadi al-Makki rahimahullahu ta'ala di waa Quraysh comme ni nga xam ne noonu lañ ko leeralal woon ci hadith bu njëkk ba mm-hmm. moom mi ngi. Euh, génn adduna comme ni ko imam al-Bukhari rahimahullah waxee ni deux cent dix-neuvième année mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte am na ñu ne deux cent vingtième la imam al-Bukhari nag moom moo solo ci moom imam Muslim solo na ci moom ci muqaddimam mm-hmm. euh, maanaam mooy ci eh, muqaddima mooy introduction bu Sahiham bi mm-hmm. imam Muslim rahimahullahu taala ci foofu la solo ci moom imam Abu Dawud solo na ci moom waaye ta'liqan la solo wee ci moom Euh, amma imam at-Tirmidhi solo na ci moom waaye dafa solo ci ku solo ci moom mm-hmm. maanaam nga gis ne kon ñetti cas ñeenti cas de figure yëpp am nañ maanaam moom mooy imam al yi mi nga xamante ne moom sëriñam la directement ndax waaye bu ñu xoolee ku génn àdduna deux cent dix-neuvième année mooy ne imam al teel naa tax moom teel naa jàngee ci moom looloo tax ñeneen ñi ci des euh, imam Abu Dawud jot naa jàngee ci moom waaye moom taaliqan lay solo ci moom maanaam yi mu soloo ci moom yëpp maanaam du solo bu mu soloo ni directement ci moom ngir ne euh, maanaam li ñu bëgg wax mooy maanaam euh, dafa yéex ñëw maanaam imam imam Abu Dawud jóg ta jóg ta tax moom ngir ne dafa yéex ndax imam Abu Dawud waxoon nañ la Muslim ibn Ibrahim la mujjee gis te deux cent vingt-deuxième année la moom la njëkk moom mooy ki gën a mag ci sëriñ bi imam euh, imam al-Humaydi bi rahimahullah moom deux cent dix-neuvième la kon imam Abu Dawud la mu mun munuta moom tasewut ak moom waaye dafa jëlee ci moom dafa jëlee ci ku jëlee ci moom moo tax muy solo ay mu nekk mu'allaq imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala dafa solo ci ku solo ci moom imaamu muslim solo na ci moom waaye ci muqaddimam ci la solowee ci moom rahmatullah alal jamii moom kon waaye kon bu ñu xoolee imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja solowuñu benn xadis ci ay euh, xadisam rahma rahimahullahu taala amma ñi nga xamante ne moom solo na ci imaam Ibrahim ibn Sa'd Fudayl ibn Iyaad ak Sufyaan ibn Uyayna d'ailleurs suñu premier xadis bi ci Sufyaan ibn Uyayna la ko solowee. Euh, Euh, ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alal jamii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon gis nañ ñi solo ci moom nag bokk na ci imam al-Bukhari bi imam Muhammad euh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ku mel ni Harun al-Hammal ak Ahmad ibn al-Azhar ak Salamata ibn Shabib ak ñeneen rahmatullahi alal jamii moom kon moom mu ne qaala nee na haddathana Marwan ibn Muawiya te moom mooy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Usman ibn Asma ibn Kharijata ibn Uyayna al-Fazari rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah muy daakantal Abu Abdullah al-Fazari ak moom di Kufi ginnaaw ga mu nekk mu dëkk Makka ginnaaw ga mu dem dëkk Damas mooy Damas moom tamit ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta ci taabi'i taabi'i la bokk ci siqaat rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Isma'il te moom gisoon nañ ko moom mooy Isma'il ibn Abi Khalid Euh, euh, ma Ismaïl ibn Hurmuz Hurmuz mu ne Abu Khalid rahmatullahi alayhi moom Abu Abdullah al-Ahmasi al-Bajali rahimahullahu ta'ala di waa Kufa maanaam euh, moom tamit waa Kufa la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 146e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax xadiisam moom bokk na ci yi ñu wax ne mooy ca xadiisam yi gën a dëgër maanaam Ismaïl ibn Abi Ismaïl ibn Abi Khalid euh, ak euh, mu jëlee ci Qays ibn Abi Hazim maanaam te moom mooy euh, an Qays moom mooy Qays ibn Abi Hazim rahmatullah rabbi rahmatullah alayhi moom mooy ki nga xamante ne moom moo mooy ki solo ci fukk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi fukk yi ñi fukk saxaaba yi gën a mag ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy al-ashar al-mubashiruna bil janna radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim ñoom ki nga xamante ne moom moo solo ci ñoom moom kese moom mooy Qays ibn Abi ibn Abi Hazim mooy Qays ibn Husayn ibn Awf euh, rahimahullahu ta'ala Abu Abdallah wala Abu Ubaydullah mooy dàq damal Bajali al-Ahmasi moom tamit waa Kufa la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 84e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne euh, dafa. maanaam ci yoon bi ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génne adduna maanaam moom bi mu demee di seeti ji yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon bi ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génne adduna mu ñëw fekk sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu di yéeg ci kaw minbar bi di xutba maanaam xutbaam bu siiw boobu moom moo ñu ko solool rahimahullahu ta'ala an Jarir te moom mooy sayyidina Jarir ibn Abdullah ibn Jabir ibn Malik ibn Nasr ibn Salaba al-Bajali euh, radiyallahu anhu moom mooy tamit waa Kufa la muy Abu Amr waa dañ koy xam Abu Abdullah muy dàkkantaram di waa Kufa euh, al-Bajali moom Bajali la maanaam nga gis ne hadith bi ñoom daal ñoom ñëpp Bajali lañ mm-hmm. waa Kufa lañ ah rahmatullahi alayhim Euh, moom mi ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne moom la ñuy wax Yuusuf haazihil umma moom la Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wax ne moom mooy Yuusufa xeet wi maanaam moom mooy gën a taaru ci xeet wi radiyallahu ta'ala anhu musnadam moom sa hadith la yoo xamante ne muttafaqun alayhi xadis la imam al-Bukhari wéetoo ci ñaari xadis imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadis sayyidina Abdullah euh, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu euh, nga xamante ne moom euh, ci ñu mujjeetu dugg ci l'islam la bokkoon ba noppi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom gëneel mu màggee radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'alaha 'aliya al-firdaws ma'waahu wa ma'waahu annahu qaala nee na kunna nekkoon nañ inda nabi foofu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa nazara mu xool ilal qamari ci weer wi maanaam mu daal di xool jël bëtam xool ko jëm ci weer wi euh, laylatan ci ab guddi maanaam guddi yaani mi ngi ci nam albadra mooy guddi guddi gu mat bi maanaam dañ ci albadr moom mooy wu mat wi moo tax euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci yi mooy badru tamam moom mooy weer wu mat wi maanaam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy pleine lune loolu la ñuy wax badr maanaam looloo tax mu ne kon guddi googu laylatul badri maanaam guddi euh, guddi gu weer woowu maanaam lool moom lañ ci nam maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo xool loolu euh, mu ne fa qaala mu ne innakum naka yéen di li wér boor mooy sa tarawna da ngeen gis rabbakum seen borom kama kéem li nga xamante ne tarawna noonu ngen di gis haadal qamara bi la weer loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dañ ko gis ti gis lay doon boo xam ne gis gu leer la mu ne kéem ni nga xamante ne noonu ngeen di gisee weer wi loolu ni muy tekki maanaam euh, ni mu doxee kéem gi maanaam comparaison bi teg ceelawul ne ni ñu gisee maanaam maanaam mooy jëmmi gis gi maanaam ci jëmmi gis gi lay aju waaye borom subhaanahu wa ta'aala buñ koy gis dañ koy gis comme moom amul fu mu féete amul direction amul jëmm amul yooyu loolu moom moo tax buñ koy gis du maanaam ci jëmmi gis gi rek la wax ne noonu ci maanaam la nurule maanaam. Euh, dégg nga tashbih gi maanaam nuróole gi ci gis gi la la yam mais ya mais tegtalewul ne façon bi may gisee weer wi noonu façon boobu laay gisee yàlla déedéet maanaam jëm jëmmi gis gi ci la tashbih gi yam loolu moom moo mu ne te bu lool bokk na ci liñ ciy jàngi beneen bi ci def mooy ne yeneen mooy ne bu yowmal xiyaama lii day dëgëral waxu ahlu sunnati wal jamaa ne yàlla daal ko gis maanaam euh, bu bu ñu génnee adduna ca àjjana daan ko gis loolu tamit leer na ndax amaa li nga xam ne moom mooy fii ci adduna moom lam ci wax dafa leer nañ moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, dégg nga mu ne fa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu xam leen ni hadith la bu nekk sahih imam muslim rahimahullah doo leen gis seen borom lu dul ngeen dee voilà boo leen deewul doo leen gis yàlla da leen war a leer maanaam gis gi nag mu am ñaari xeeti gis-gis mu am gisu xol ak gisu bët amma gisul bët bi loolu moom ak a àllaxira rek lay amee àjjana kenn ku la wax ne gis naa yàlla ak saa bët yi ñaari bët yi loolu waxul dëgg yéen kooku yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagoo amma ki nga xamante ne moom mooy gisu xol maanaam bu boobaa loolu la ñuy wax maarifa maanaam mooy xam bi nit ki di am ay xam-xam ci yàlla yi ak ay meloom lu askanoon teg la mu xam ci borom bi wa ta'ala noonu la koy gisee ci xolam bët xolam loolu nag mooy moom mooy xam gi mu ko xam rek ci ay turam ak ci meloom loolu la ñuy wax moom gis na yàlla mm-hmm. maanaam ak mbir mu nekk ni mbir ni yàlla di feeñoo ci mbir yi ci ay turam ak ay meloom muy gis mbir mi daal di xam ne gis ngi gis yàlla ci lii loolu lay teg waaye tegtalewul euh, gis ak bët comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, ñenn ñi wulaat yi nga xam ne noonu la ñu maam ñi euh, ëppal yi ak lañ koy jéem a jàllale mbir mi demewut noonu beneen bi ci def moom mooy ne Euh, gis bi nga xamante ne moom la ñu gis borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, kon yawmal qiyaamati loolu comme ni waa ahlus sunna wax loola lu wér a wér la wuuteeg li mu'tazila yi wax maanaam te lii bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegte la maanaam ni ni ma gisee weer wi ni mu leeree gis bi may gis yàlla tamit ni lay leere maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne te comme ni ma gisee yàlla maanaam ni ma maanaam loolu euh, moo am léegi laaj bi mooy ana naka la yàlla lañ koy mën a gisee te amuñu amul amul bërëb bu mu ne amul euh, amul euh, amul moom ci boppam amul forme physique amul yooyu ba pare ñu mën koo gis ah bu boobaa dañ naan la euh, ni nga xamante ne noonu nga ko xamee maanaam yàlla xam nga ko te amul place amul forme amul physique amul yooyu yëpp te xam nga ko ni yàlla defee nga mën koo xamee noon dong lay mën a defee nga gis ko te amul place amul forme amul physique mm-hmm. maanaam naka noonu tamit. Euh, beneen bi ci def moom mooy ne àllaxira baatin yi xam nga ñu jàmm fii àdduna zahir yi ñoo ëpp doole baatin moo tax ruux ci biir yaram bi la nekk maanaam ruux bi dañ ko dugal ci yaram nit ki mais bu àllaxira contraire bi mooy am maanaam yaram yi ñooy nekk ci biir ruux yi looloo tax ruux moo tax nit ki di mën a nekk ci bërëb yu bari en même temps parce que ruuxam maanaam yaram yi ñoo nekk ci ruux bi mm-hmm. nag fee fii fii ruux bi lañ dugal ci yaram bi mais fële yaram bi la ñuy dugal ci ruux bi moo tax nit ki mën a nekk loo bërëb yu bëri di def loo yu bëree bëri di yëg loo même bànneex yëpp fu ne ndax voilà bu boobaa boo tax tamit euh, bu boobaa comme ak ruuxam lay gisee boromam subhaanahu wa taala maanaam baatinam lay gisee boromam bu boobaa day li koy gisee day askanoonte ak nam ko xamee mm-hmm. dégg loolu tamit mu nekk beneen mbir. Euh, beneen mbir mbir mi nga xamante ne moom mooy hadith euh, bi euh, dañ ko ci xamee mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon koo xamante ne lu mu gis daf ciy gis yàlla ba pare lu mu ci gis lu mu gis rek daf ci am njàngale bu mu cee gisee moo tax mu gis weer wi rek daal di joxoñ weer wi daal di wax am njàngale bu mu wax ko nit loolu tamit mooy yelloo ci képp koo xamante ne da nga toogu ci yoonu yàlla mu xam ba mu waxee loolu mu ne laatu daa mun a doo leen jañante doo leen buuxante fii ru'yatihi ci gis gi ngeen koy gis maanaam ñu gis ne kon yem yem moo maanaam tasbih gi maanaam melale gi mu leen melale ni ñu gisee yàlla comme ni ñu gisee weer wi mooy ne du ñu buuxante masalan tey weer wi tey bu bu feeñee kenn bu taxaw naan mais yow yow xajal ma ma xool maanaam ngir ne weer wi feeñ na kenn du ne xajal ma ma xool comme ni nga xamante ne tamit yàlla buñ koy gis yow àjjana kenn du ne mbooloo mi bari xajal leen ma ma xool dégg nga mu ne ah, fa in istata'tum kon soo leen manee allahu akbar fa in istata'tum soo amee kattan an ci ne laa la bu mu noot la bu ne bu bu leen noot ala salaatin ab julli qabla tulu'i shamsi lu jiitu wee lu jiitu fenku jant bi te moom mooy julli suba wa qabla ghurubiha ak lu jiitu fe jant bi faf'alu na ngeen ko def mm-hmm. maanaam loolu li muy tekki mooy maanaam def leen seen kéem kattan ba fenku jant bi ak soowu jant bi bu mu leen fekk ngeen di maanaam ngeen di nelaw mm-hmm. maanaam wala boog bu mu leen fekk ngeen di préoccupé wu ci leneen ba tax doo leen julli te mooy lan julli suba ak julli euh, tàkkusaan maanaam moom mooy su fekkente ne yow leer na la ne doo yeewu lu dul nga am réveil da ngay def réveil bu fekkente ne am na leneen lu war a man a tax nga yeewu loolu ngay def ngir mën a yeewu maanaam boo leen mënee daal ba bu mu leen noot bu leen dara noot ba tax doo leen julli ñaari julli yooyu def leen ko maanaam te loolu day wane ngëneel gi nga xamante ne moom la ñaar yooyu am te bokk na ci ngëneel yi insha allahu taala danañ ko gis moom mooy malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw suba gi julli suba ak julli ngoon gi di awonte maanaam julli tisbaar julli takkusaan bopp ak julli suba ñuy awonte bis ñuy awonte loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy euh, ngëneel bi nga xamante ne moom la euh, julli yi am ngëneel la goo xamante ne dañ koo joyal maanaam moo xam da julli ci mbooloo wala julli ko ci mbooloo ñaar yi julli la ñoo xamante ne waxtu la xamante ne dañoo joyal seenu ngëneel loolu mooy ñaar ñetteelu mbir mi moom mooy ne Euh, li jant maanaam le fait que ñuy julli laataa jant bi di di di fenk ak laataa euh, jant bi di so loolu ñaari julli yooyu dañoo am ay ngëneel yu mag yoo xamante ne te moom mooy ci takkusaan ak suba léegi nag euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi hadith bi ngir tegtale ngëneelu jullit takkusaan waaye waaye nag li ñuy xam moom mooy ne ngëneelu jullit tak jullit timis jullit tisba ci tàkkusaan moom moo ëpp doole jullit suba ngir ne moom mooy salaatul wusta comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko waxe léegi summa topp nag qara'a mu daal di jàng ne wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla al-ghurub mm-hmm. ah, mu ne wa sabbih na nga sabbal bihamdi rabbika ci sant gi ngay sant sa borom subhaanahu wa ta'ala qabla lu jiitu ta tuluu'i shamsi su fenku janti bi wa qabla ak lu jiitu al-ghurub soowu jant bi subhaanallah mu Euh, euh, mu ne fii li nga xamante ne moom la la la imam al euh, moom la aaya bi di wax maanaam ndax aaya bi dafay tegtale di julli te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa bëri lu muy wax naan fa sab maanaam sabbih bihamdi rabbika qabla ko maanaam sabbih bihamdi rabbika fekk li mu ci nam mooy jullil maanaam mooy jullil mooy ne comme fa fa subhaanallahi hiina tusbihuuna wa hiina xiina xiina tumsuuna wa xiina tusbihuuna maanaam euh, aaya boobu nga xam ne day wax maanaam subhaanallahi moom li muy tekk mooy ah mooy na ngeen sabbal yàlla maanaam sabbal leen yàlla te moom mooy na ngeen ko julleel voilà maanaam soo leen xëyee ak soo leen gonto dégg nga euh, ba pare daan moom minal layli ak ci guddi gi war a wax xiina tuzhiruuna ak bi nga xamante ne moom la tisbaar di mm-hmm. maanaam nga gis ne moo indi juróomi ju yi foofu fii tamit. mu wax mu wax sabbih wa sabbih bihamdi rabbika daal wax qabla tulu'i shamsi lu jiitu fenku jant bi wa qabla al-ghurub ak lu jiitu sow jant bi ba pare daal di ci teg ci benn ci ci aaya bi wa minal layli fasabbihu ci guddi gi tamit na nga ko sàbbalal wa idbaara wa idbaara sujud ak tamit ci jeexitalu sujud gi maanaam ngay gis ne euh, kon suñuy su ci géeru sujud gi maanaam lu ñu lu muy tekki mooy ne kon ndekete sabbal bi ñuy sabbal lool tax aaya bokk na ci li tax Hanaabila rahmatullah alayhim ne sabbal googu ñuy sabbal bu ñuy julli maanaam subhaana rabbiyal azim yi ñuy wax subhaana rabbiyal azim bu ñu rukkooyee ak subhaana rabbiyal a'la bi ñuy wax bu ñuy sujjóotee yooyu farata maanaam yooyu dafa war lu tax ngir ne borom bi subhaanahu wa daf koo tudd ngir melal ak julli maanaam te loolu du mën a nekk lu dul ci loo xamante ne euh, maanaam mënta ñàkk tey par exemple borom bi subhaanahu wa ta'ala daf naan warka'u ma'a raki'in na nga rokoo ànd ak ñuy rokoo comme naan wasjud waqtarib sujjóotal te mooy jullil te nga sàkku ma jege ñam maanaam kon moom mooy jullil maanaam nga gis ne alquran day jëfandikoo par exemple euh, day jëfandikoo comme wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kaana mashhuuda maanaam julli suba julli fajar lay wax waaw qur'an al-fajr tekki wala alquran fajar fajar lay tekki voilà maanaam lu tax ndax al alquran bi ñuy jàng ci biir julli moo tax ndax farata gi mu nekk farata fatiha boobu moo tax mu ne wa qur'an al fajr ah inna qur'an al fajr kaana mashhuda julli fajar dañ koy seet dañ koy seede maanaam malaaka yi koy fekke voilà comme fii nii julli suba gi maanaam loolu nag euh, moo tax ndax jàng alquran boobu farata la mooy fatiha bi farata la ci julli mën mënta ñàkk ci julli bu ci amul julli gi du wér naka noonu moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daan ne wa idhaa qiila lahum irka'uu laa yarka'uun bu ñu leen ñu rukoo maanaam mooy julli kon rukoo ndax lu tax dafa fondamental ci julli loolu mooy beneen bi ci def wala sujjóot tamit comme niñ ko gisee euh, léegi nga gis tamit lu bari bari borom subhaanahu wa ta'aala di wax sabbe sabbalal ah maanaam. aaya yooyu nag moom loolu moo tax dalil boobu laal gisul nan la ko ñeneen ñi di tontoo maanaam lu tax naka la ñuy tontoone parce que ñeneen ñi ci def jàpp nañ ne subhaana rabbiyal azim wala subhaana rabbiyal ala yi du farak ñeneen ñi ci def jàpp loolu lañ jàpp mais dalil yi nan lañ koy tontoo moom man ba léegi gisaguma fu ñu waxee luy tegtale ne tontu nañu wala tàmbali nañu nuru nuru na luy nii wax luy nuru tontu dalil yi lu tax parce que sabbal bi dafa ne parce que balaa may mën a wax ne moo tax boo xoolee alxuraan su naan comme par exemple fakku raqaba mm-hmm. maanaam euh, mooy euh, tekki baat buum gi nekk ci baat gi mooy li muy tekki mooy lan goreel jaam bi mm-hmm. maanaam bu ñuy nit ki tekki na buum gi nekk ci buumu dog na buumu jaam bi dog buum maanaam baat bi mooy goreel na jaam bi mm-hmm. lay tekki ngir lu tax ngir ne baat boo ko dindee ci nit nit ki dee yaa ngi dégg euh, dafa am mbir yoo xamante ne soo ko dindee ci nit nit ki day dee doo fi nekkati maanaam bopp bi bu fi jógee moo tax ñu naan par exemple boo ma naan ah man day euh, euh, ñetti ñetti bopp laa amee par exemple am naa ñetti bopp ci kër ga maanaam li muy tekk ñetti nit bu ma nee par exemple maa ngi dundal ñeenti biir li muy tekk mooy ñeenti nit parce que biir bi tam buñ ko teggee ci nit ki nit ki dee maanaam yi nga xamante ne buñ ko teggee ci nit ki nit ki dee yooyu la ñuy mën a wax ne loola tax tey ku waxoon ku waxoon soxnaam ne ko euh, sa bopp bi laa fase nit képpay fas nit képp koy fas maanaam alors que soo nekkoon sa karaw gi laa fase bu daggee karaw gi jeex na voilà wala nga ne ko sa loxo bi laa fase bu ko jaralee mu dagg loxo bi mu dem waaye bu ko jaralul moom ci boppam lay fase maanaam kon nga gis ne euh, aaya bi hadith bi euh, aaya yii nii dañuy tegtale ne Euh, euh, euh, dañuy tëkkale ne sabbal gi ci boppam farata la voilà dañuy tëkkale ne sabbal gi ci boppam farata ci julli te comme ni mazhab Hanabila yoo rahmatullah alayhim voilà dégg nga moo tax boo xoolee Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di di wax ne sabbal yooyu laa budda nga def ko te boo jullee ci ginnaaw ku ko dul def ku ko def bul bul julli ci ginnaaw parce que julli matul. voilà dégg nga maanaam mu ne qaala Isma'il te moom mooy ibn Abi Khalid rahimahullahu ta'ala mu ne if'alu def leen maanaam mooy lan baatu def leen mooy lan mooy soo manee ba bu mu leen ko def mooy lan mooy laa tafuutannakum bu mu leen rëcc bopp waaw daxe leen bu julli ko bu mu leen nga hadis ah, boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat inshallah hadis numéro 573 4851 7434 7435 7436 imam Muslim na ko hadis numéro 633 imam Abu Dawud hadis numéro 4729 imam at-Tirmidhi hadis numéro 2551 imam Ibn Majah hadis numéro 177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 waaw ah. d'accord. dégguma li nga wax. dans le titre du chapitre. Mm-hmm. euh, en fait quand c'est marqué rap ça ça veut dire la prière de takusaan et celle du matin. non non après takusaan kese la. du coup j'ai j'ai pas compris pourquoi dès le début ça. waaw waaw waaw parce que suraax bi ñii day saraa xadiis bi. ñiy saraate kii surah mooy les commentateurs hmm. les exégètes ñoom euh, lu tax imam al-Bukhari wax fadlu salaatul asr ngëneelu julli tàkkusaan te boole wuñu ci julli suba alors que hadith bi dafa wax julli suba ak julli tàkkusaan lay wax loolu moom moo tax ñu wax mbir moomu maanaam ngir leeral ne euh, ñoom lënt-lënt boobu ñu yëkkati mën naa bañ a am ngir ne benn mooy imam al-Bukhari rahimahullah buntu yii yëpp daf ci doon wax ci julli tàkkusaan ñaareel bi ci def moom mooy ne ngëneel gi julli tàkkusaan am ci kaw julli yeneen julli yëpp y compris julli suba mi ngi fi d'ailleurs mën nañ ci yokk sax beneen mooy day doo day leeral tamit ne ginnaaw julli tàkkusaan julli suba moo gën a màgg ci julli yi maanaam mais moom li ko li muy leeral maanaam mooy day leeral ngëneelu julli tàkkusaan waaye hadith bi mu indi day leeral ne julli tàkkusaan ànd ak li muy ëpp ngëneel yëpp ngir ne mooy salaatul wusta euh, ndax euh, salaatul wusta alxuraan da ko tudd ne ne ne surtout boobu surtout boobu la ngeen sàmmonte moom te mooy julli tàkkusaan te euh, bu ñu xoolee loolu day justifier le fait que yeneen hadith yi weesu di wax ci ku julli tàkkusaan rëcc ni mu garaawee et beneen bi ci def mooy kon. mais imam Al-Bukhârî rahimahullah da doon leeralaale en même temps aussi que ni ginnaaw jullit tàkkusaan suba moom mooy bi ci ëpp doole euh, loolu moo tax ñu tudd ko ñu wax mooy mooy bi nekk suuratul Baqara naan da ngeen sàmmoon teg julli yi mais surtout julli bi nga xam ne mooy bi diggu doomu bi mooy la prière du juste milieu te bu ñu xoolee bëccëg gi maanaam bu ñu xoolee bu ñu xëyee suba dañuy julli suba après tisbaar mais comme juróomi julli la tàkkusaan mooy ne ci digg bi tamit maanaam même ci position bi ci biir journée bi te xam nañ ni bës ci guddi gi lay ci euh, suba gi lay tàmbali fajar bi bu xaree ci la bës di tàmbali loolu yëpp day tegtale ne julli tàkkusaan mooy julli googu ba pare euh, li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ci bisub Xandaq euh,